wa arba'un baabu nahyi an raf'il basari ila samaa'i fi salaa walillahi alhamdu wal minna kon al imaam di ñëw ak ñun ba léegi ci téere bi ne ko muy kitaabul umuur al manhiyyi anhaa ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ chapitre as-salaasu mi'a wa salaasatun wa tis'a wa tis'atun wa tis'atun wa thalathun trois cent trente-neuf baabu karaahati salaati bi hadrati ta'aam loolu gisoon nañu xadis biñ gisoon moo doon xadis mille sept cent cinquante-trois mu ne woon an Aysata radiyallahu ta'ala anha anna qaalat sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul la salata bi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan walillahi alhamdu wal minna ñu war a continuer tey ba léegi ba ci léegi ci wàllu julli comme niñ la ko xawoon yoo xam dañ ko ciy aaye chapitre kon trois cent quarante mu ne baabu buntu an nahyi tere an raf'i ci yëkkati albasari mooy sa gët ila samaa'i ci asamaan fi salaat ci biir julli mooy di julli di xool asamaan si au lieu nga xool sa kanam wala fi nga xam ne mooy fi ngay sujjóot waaw ah, wala bu dee maalikee yi ñaan da ngay xool sa kanam comme moo tax dox ko imaam bi par exemple <laughs> da ngay xool sa kanam noonu <laughs> wala ñee noonu da ngay xool fi ngay sujjóot au lieu mu def lool moom muy xool parce que bon maalikee dañ ne la fekk saxaaba yi gisoon yoneen saa saa Euh, keroog bi muy julli jiite leen après mel ni daa am lu muy xoj waaw bi mu paree ñu daal di koy laaj ñu ne loolu bu dul woon day xool ci kat mooy kiy julli daa war a xool ci comme ci kanamu imam bi noonu kononte kon doolu ñoon gis lool voilà euh, ñoom boobu la teg taba wallahu taala alam mu ne kon baabu buntu an nahi tere an raf'il basari ci yëkkati sa gët moo xam da ngaa euh, di xool asamaan si ila samaa yi ci kaw mooy la féete kaw fi fi salaa ndax parce que euh, ci julli boo nee mais man ci néeg laa nekk boo xam na ay étage la man maa ngi premier étage te am na quinze étage xam nga ne kooku bu newee ci biir néeg bi ñu tëj fépp wala sax muy kii mooy fi mu taxaw nekkul ci côté bi wala leneen beneen mooy bu yëkkatee bëtam est-ce que asamaan si lay gis non toit bi lay gis ak wala li ci kaw wala plafond bi voilà wala mu gis lu ñu aj ci kaw benn euh, baye wala benn armoire <laughs> muy xool ci kaw loolu lépp la lool doonee doo man nag xooluma ci asamaan parce que fii gis du ma gis asamaan dé dañ naan asa ah sama uka mooy li la féete kaw waaw mooy di julli di xool li la kaw jël sa bët di ko aj ci kaw lool la loolu lañ tere guñ ko tere indiwu fi aay mu indi am xadiis wax nañ la chapitre yi moom soit benn xadiis wala ñaar lay doon indiwul li nga xamante ne mooy laaya moo ne xadis mille sept cent cinquante quatre mu ne an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa baalu aqwaamin yarfacuuna absaarahum ilaa samaa'i fi salaatihim fashtadda qawluhu fi daalika hattaa qaala layantahunna can daalika aw latuxtafanna absaaruhum rawaahul buxaariyu rahimahullaahu ta'aala al imaamu al xaafizu an-Nawawiyu rahimahullah mu ne an Anas ibn Maalik mu ngi jële ji Seydina Anas di doomi Maalik ibn Nadr ibn Damdam al-Ansaari al-Xazraji xaadimu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam wa radiyallahu an Seydina Anas annahu qaala nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maa baalu aqwaamin waa lan moo dal ay nit ana lan moo waral waaw lan dong mooy li nga xam ne moo waral qu'est-ce qui hein ñoo ñii def lii lan moo leen dal maa baalu aqwaan lan moo dal ay nit lan mooy seen mbir ba ñoom yarfa'una ñuy yëkkati absaarahum seen gët yi ila samaa i jëmale ko ci leen féete kaw ci asamaan fi salaatihim alors que ñu ngi julli waaw mooy laaj la laaju inkaar ngir wan lii kenn waru koo def fashtadda qawlu yonent saa salaam taral keroog bi muy wax fii daalika ci lii xatta qaala ba di muy waxe ci biir waxam ja ne la yamtahunna waaw la yamtahunna mooy ñooñu wat naa ne dinañu arrêté dinañu bàyyi li ñuy def an daalika ci loolee ñuy def aw wala boob la tuxtafanna absaaruhum wala seen bët yi des na ko këf allahu akbar loo Allahu akbar mooy ñu jekki dootuñ seen bët yi dootul ñu muur ko dootuñ mën a cee gis Allahu akbar mu ne lii rawaahu soloo na ko al-Bukhari yi daal imam Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bazdizba al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala le amirul mu'minin léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que moom donc moo kaa solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad ibn Muhammad sëriñam daal na koy solo ak mbokk taalibeem moom imaam al Bukhari al imaam Abu Dawud ak an-Nasa'i ak al imaam Ibn Majah al-Qazwini rahmatullahi ala al-jami' al imaamu Muslim kon solo bi tafarrada al Bukhari bi yaani Muslim imaamu al Bukhari rahimahullah mu wéete hadith bi imaam Muslim solo ko al imaamu al Bukhari rahimahullah ñi ko soloo ñëpp benn bërëb lañ ko indi imaam Ahmad kese moo ko indi ci bërëb yu bari bari bari bari al imaamu al Buxaari mu ngi ko indi kitaabul azaan rahimahullah baabu raf'il basari ila samaa'i fi salaa voilà di wane kene lan mooy atteem <laughs> ak lu ci nekk mu ne haddathana Ali ibn Abdillah mu ne nettali Ali ibn Abdillah ibn Ja'far ibn Najih ibn Bakr ibn Sa'd as-Sa'di mawla Abul Hasan si yowoon ci Ali ibn al-Madini rahimahullahu taala di sëriñam bi gën a mag gane àddina 161 génn àddina 234 rahimahullahu taala qaala mu ne neena axbarana Yahya ibn Sa'id mu ne nettali nañu Yahya ibn Sa'id di Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Hafiz al-Qattan Abu Sa'id at-Tamimi al-Basri al-Ahwal rahimahullah gane àddina 120 génn àddina 100 98 rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana ibnu abi aruba mu ne gina ne nettali mooy ibnu abi aruba tuddoon Sa'id ibnu abi aruba Mihran al-Adawi Abu Nadr al-Basri al-Yashkuri rahimahullah al-Basri génn àddina la 156 am na wuute rahimahullahu taala rahmatan wasi'a qala hadathana qatadatu mu ne nettana qatadatu di qatada ibn di'ama ibn qatada ibn aziz ibn amr ibn rabi'a ibn amr ibn al-harith ibn sadus abu al-khattab as-sadusi al-basri rahimahullah gane àddina la 60 génn àddina 117 rahimahullahu ta'ala anna anas ibn malik haddathahum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 ma baalu aqwaamin yarfa'una absaarahum ila samaa'i fi salaatihim fastadda qawluhu fi dhaalika hattaa qaala layantahunna an dhaalika aw latukhtafanna absaaruhum voilà lii mooy xadiis bi moom eh, layantahunna nag mën nañ ko takke neneen waaw layantahunna mooy ñoom dinañu bàyyi am ne ay fa'il lañu ñooy ñi nga xam ne ñooy def la yanta hunna waaye am na yaabi bi nga damm ko mooy la yun ta waaw waaw la yunta hunna waaw mooy des nañ leen arrêté ci loolu ñuy def waaw loolu maful lay doon bu boobaa laam bi nag soit tawkiid lay doon mën a nekk tawkiid mën a nekk laamul qasam tamit waaw waat naa ci yàlla ne dinañ ko mooy noonu li tawkiid la voilà <laughs> waaw mais it mën na nekk lool waaw mooy waat naa ne la yantahun la yanta la yuntahun na waat naa ne wala dinañu arrêté mooy insister waaye mën a nekk tamit euh, ngir waat ne dinañu eh, waat naa mais dina que dinañu arrêté li ñuy def wala boog borom bi dina këf li nga xamante ne seen bët yi mooy comme ni ko ndax euh, am na yeneen saxaaba yoo xam ne solo nañ lu mel ni comme Jaabir ibn Samura waaw boobu moom dane wala seen bët yi aw la tarji'u ilayhim absaaruhum te loolu al imaamu Abu Daawuda rahimahullah moo ko solo ba imaam Muslim daal na koy solo boobu ci buntu bi nga xam kitaabu salaa baabu ah xam nga bii passé ñu la wax tere buñ tere nit jiitu imam bi moom la <laughs> ah mais euh, mooy mooy mooy suñu xadiis ba nga xam ne euh, moom la yeneen sa salaam doon wax mooy pas bii bi pas bii ñu génn mooy chapitre trois cent trente-sept bi baabu tahrimi raf'il ma'muumi ra'sahu mina rukuu'i aw sujuud qabla al-imaam hadiis sayyidinaa Abuu Hurayra amaa yaxshaa ahadukum idaa rafa'a ra'sahu qabla al-imaam an yaj'ala Allaahu ra'sahu ra'sa himaar xadiis boobu biñ ci paree dafa am buntu bu bon surah yi def baabu nahyi an raf'il basari ila samaa'i fi salaah foofu imaam muslim indi fa xadiisu seydina jaabir ibnu samura eh, ak xadiisu seydina abu hurayra man nag eh, imaam al buxaari kii nu mu tudd imaam kii nu mu tudd an-nawawi dafa tànn imaam bu xadiisu seydina anas parce que Seydina Abu Hurayra soloon na xadiis bu mel nii sauf que bu Seydina Abu Hurayra bu Seydina Jaabir ibn Samura imaam Muslim moo solo euh, par exemple imaam Jaabir ibn Samura imaam Muslim al imaam Abu Daawuda ibnu Maaja al imaamu Ahmad lu jiitu kanta euh, bu Seydina Abu Hurayra bi al imaam Ahmad ibn Shuayb waaye ah, imaam euh, sëriñu imaam Muslim bi di Ahmad ñoom ñoo ñoo ko solo bu Seydina Jaabir xam nga fii ibnu Samura ah mu ibnu Junaada Jaabir ibnu Samura ibnu Junaada voilà Abu Abdillah as-Suwaa'iyu al-Aamiriyu al-Kuufiyu rahimahullah radiyallahu anhu i saxaaba di doomi saxaaba kii Samura bi moom saxaaba bokkul ak hmm? euh, kële Abdurrahmaan ibnu Samura bokkul ak kii waaw ñaari samura yi bokkul kële ci waa Quraysh la bokk Abdurrahman ibn Samura ci waa Quraysh la bokk maslamatul Fath la bokk alors que Jaabir ibn Samura ah, moom Suwaa'i la moom bokkoon na kii nu mu ah, moom dafa nekk ah, saxaaba baayam tamit Samura ibn Junaada moom saxaaba la muy saxaaba di doomi saxaaba ah léegi Jaabir ibn Samura radiyallahu anhu dane qaala imaam Muslim mu ngi ko ndikoon foofu kitaabu salaa baabu nahyi an raf'il basari ila samaa'i fi salaa Seydina Jaabir ibn Samura mu ne annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yantahiyanna aqwaamun yarfa'una absaarahum ila as-samaa'i fi salaa aw la tarji'u ilayhim voilà mu ne waaw euh, ah, Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na la yantahiyanna aqwaamun waat naa ne dina arrêté ay nit ah li nga xamante ne nii mooy yarfa'una feddali wax ji que ne dinañ arrêté de di yëkkati seen seen bët yi absaaruhum ila sama fi salaat ci biir julli ah aw wala boobu bu ñu ko deful laa tarñoo li leen di mooy menace bi plané seen bopp est ce que borom bi dina leen ko teg loolu borom bi mooy dogal man na leen koo bañate aw wala bu ñu moytuwul laa tarji'u ilayhim seen gët yooyu du delluwaat ci ñoom da ngay jekki di julli di xool ci kaw après nga silmax waaw di julli di xool montre bu la bu nekk ci kaw wala bu nekk noonu xooloo fi nga war a xool mu ne ñooñ dinañ arrêté de wala di xool asamaan si wala lii leen di menacer bi leen plané seen bopp yi mooy seen bët yi bañ a delloo ci si ñoom boobu la loolu mooy aw la tuxtafanna absaaruhum bi ñu am fee wala jees nañu këf li nga xam ne mooy seen gët yi Seydina Abu Hurayra après mu teg ci hadiisu Mawlaana Abu Hurayra radiyallahu anhu moom imaam Muslim foofu imaam Seydina Abu Hurayra an mu ne anna Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu an Seydina Abu Hurayra mu ne yeneen saa salaam qaala dana la yantahiyanna aqwaamun an raf'ihim absaarahum 'inda ad-du'aa'i fi as-salaati ila as-samaa'i aw la tukhtafanna absaaruhum mu ne yeneen saa salaam nee na waat naa ne dinaa arrêté aqwaamun ay nit an raf'ihim arrêté dagg ci le fait ñuy yëkkati absaarahum seen gët yi 'inda ad-du'aa fa ñaan jamono dañuy ñaan fi as-salaati biir julli ila as-samaa lii mooy lan lii mooy lan. xam nga xadiisu euh, bii ñu nekk sayna anas ci riyaad bi dane maa baalu aqwaamin yarfa'una absaarahum ila as fi salaatihim lan mooy lan moo dal ay nit ba ñuy yëkkati seen gët yi ah ci biir julli mel ni xadiis sayna samura bi wax la même chose ah la yantahiyanna aqwaamun yarfa'uuna absaarahum ila as-samaa'i fi as-salaati mooy ci biir julli mais hadith Seydina Abu Hurayra bi mel ni dañuy préciser ne ci julli jooju am na nag boo xam ne boobu wax mooy jamono ji ngay ñaan la yantahiyanna aqwaamun an raf'ihim absaarahum 'inda jamono ja ñaan fii salaa fii salaa ci julli ila as-samaa'i aw la tuxtafanna comme euh, euh, Anas bi absaarahum seen gët yi ah ah kon lii lépp dañ naan la loolu léegi léegi léegi loolu est kon day tekki ne kon bon bu dee kon kon mooy kon ci julli piñ ñu ko teree mooy jamono ñee dañ naan la déedéet day déedéet affaire bi du loola ça ne veut pas dire que ne loolu daa tënk le fait que bimu ne ci biir julli ah que ne loolu li koy tënk mooy hadis bii nee na ci jamonoy ñaan loolu tënku ko waaw nekkul ne foofu kese lañ ko tënke lañ ko lañ ko sibe léegi bon ci wàññi wax sib dinañ ñëw léegi ci àtte yi xam ne du ñëpp ñoo ne dañ koo siba ah. waaw <laughs> waaw kon mu ngi noonee euh, te ko mel ni tamit kii euh, Seydina euh, al imam at-Tabarani soloon Seydina Abu Sa'id al-Khudri ak Ka'b ibn Malik ñoo ñëpp solo nañ xadiis bu mel nii al imaam ibn Abi Shayba solo na ci riwaay Hisham ibn Hassan mu jële ci Muhammad ibn Sirin men loolu ngir war na ne mbir mi du luñ tënka rahimahullah ah, mu ne kaanu yaltafituuna fi salaatihim hatta nazalat qad aflaha almu'minuun alladhiina hum fi salaatihim xaashi'uun fa aqbalu ala salatihim wa nadaru amamahum al imam Muhammad ibn Sirin al-Anasi wal-Basri rahimahullah mu euh, ñoom de mooy saxaaba yi la julli léeg-léeg doon di retourner wu di gestu ci seen julli ba ni nga xam ne lay wàcce euh, suratul mu'minun qad aflaha al mu'minun jaal biin ba dëgg dëgg daal dinay texe way ngëm yàlla yi ñooy ñaan alladina hum fi salatihim xaashi'un ñi nga xam ne ci seen julli dañ ciy torox ndax bokkul ci torox lu ngay julli di gees dinañ ko gis bunt bi ci imaamu Nawawi teg voilà kon loolu mu ne ci la fa aqbalu léegi nag mu dëgmal ala salatihim léegi dootu nekk di retourner woog di xool gannaaw xool lii woog xool fee ak faa wa nadaru amaamahum ñu xool seen kanam mu ne wa kaanu te nekkoon na ñoom sahaaba yi radiyallahu anhu ba léegi imam Muhammad ibn Sirin rahmatullah alayhi yastahibbuna an la yujawiza basara ahadihim a sujudi mu ne te ñoom soppoon nañ ko ne gisu gëtu kenn ci ñoom fi muy xool bu mu dépassé fi nga xam ne mooy euh, fi muy sujjóot waaw imaam alxaam na xajar bi mu tuddee lii mu ne luy nag imaam nu Sirin wax nii xam nga da nga naan ci moom la yem mu ne lool nag wa wasalahu al mu ne al imaam al Haakim an-Nisaabuuri rahimahullah Abu Abdillah daal dina koy jokkale bi zikri Abi Hurayra mooy Seydina Muhammad ibn Sirin après mu ne lool Seydina Abu Hurayra la ko jële foofu moom mu ne yeneen saa salaam moo ko wax léegi moo ne fa ta ta am wàcc rasahu mooy boppam kon lii nii lépp lu muy wane te ne kon nag affaire bi mooy euh, mbir mi du luñ joyal que ne mooy dañ ko tënki ci côté bi ngay ñaan kese déedéet. du côté ñaan bi kese ah loolu lépp daa nekk loo xam ne lu ñu tere la léegi nag moo lii euh, xam nga mooy ab ab menace la ab tëkku waaw loolu ab tëkku la moo tax ñenn ñi ne waa léegi mooy lii ñoo ko nit ñi dinañ arrêté di def lool aw la tuxtafanna absaaruhum waa loolu noonu moom wala ñu yóbbu seen gët yi ba dootuñ gisati gët wala dootuñ gisati waa loolu mooy lu man a xew la moo ñaa man a man a xew <laughs> waaw tëkku la <laughs> waaw ba pare boroom xam-xam yi nag jaare ci ne ah nekkoon nag jëf gii moom daa xaram parce que tëkk gu toll nii loo xam ne yow dañ naan la boo ko defee lii plané sa bopp bi mooy le fait que mooy say gët ñu ne ko tungaañ daal di koy yóbbu daal di koy xasaf yàqu ko dindi ko mu deñ waaw yóbbu ko waaye loolu moom mënula nekk lu dul loo xamante ne nii mooy loo xam ne dafa xaram waaw waaye euh, euh, euh, <laughs> al imaam na kii dinañ ñëw léegi gis al imaam an-Nawawi li wax imaam kanta imaam na Hazm moom dane non yemul ci xaram kese nga daan lekk képp koo xam ne julli nga di xool ci kaw yow sa julli yàqu na waaw moo ne imaam al na Hajar naan wa afrata <laughs> ibn Hazm <laughs> waaye gàntaay ma am loo xam moom moom moom dafa dafa dafa dafa moom moom moom daa ëppal ci li mu wax quoi fa qaala mu ne yaqtulu ma ne as ma ne kooku julleem moo yàqu <laughs> waaw <laughs> mu ne wa qiila am nañu ne rahimahu al-ma'naa annahu yuxshaa ala al-absaar min anwaar allati tunzal tanzilu biha al-malaa'ika am ñu ne non li tax yoneen saa salaam daal dinañ nañ moytu loolu mooy ndax dañuy ragal ci gëtu kooku leer yi nga xam ne ñoom la malaaka yi wàcc alal musallin ci ñuy julli imaam al-Hafiz mu ne lool comme li nga xam ne rahimahullah la rote ci xadiis euh, mooy Usayd ibn Hudayr bi nga xam ne ci la doon mooy gëneelu alquran ndax yeneen saa sam dana woon bu ñuy jàng alquran sakina day wàcc waaw moo tax waa ji ne woon damay jàng di jàng euh, am benn niyaat buy jege sama fas wi sama fas wi di daw di jéem a daw waaye moom dañ ko yeew euh, Euh, loolu euh, mu ne loolu la nag loolu lay junj nii quoi <laughs> waaw mu ne lii ci junj lii mooy al imaam ad-Daawudi rahimahullah Allah ah kon lii de toute façon léegi imaamu Nawawi léegi imaamu Nawawi xoola imaamu Nawawi moom li wax ci buntu yi ñu la wax sànq kitaabu salaa imaam Muslim baabu nahyi an raf'il basari euh, fi fi ila samaa'i fi salaa mu ne fiihi nahyu ak nahyul akid suñu lëkkaale suñu bunt bi moom karaaxa la waaw baabu yi moom tere la mu tere an raf'i tere moo tax tere googu li tahrim la parce que lépp loo xam ne dañ la ciy tënkoo xas mooy yow melaw bi la yàlla jox mu soppi ko wala mu jëlu cër ci yow wala buggal loolu moom manu la nekk loo xam ne dañ koo sit kese moo tax jëf jooju dafa xaraam léegi nag sauf est-ce day yàq nag <laughs> mooy di julli di xool ci kaw au lieu nga xool na kanam ngay xool voilà moo xam benn mbir bu nekk sa kaw ngay xool ci kaw wala ngay xool ci tubaab bi di def yi loolu dafa xaram léegi imaam Naxal nee na nag ku ko def say julli yàqu na <laughs> al imaam an-Nawawi rahimahullah ci al-Minhaj mu ne fiihi nahyul akid wal wa'idu shadid mu ne fii nii dañ fiy jàngalan tere gi nga xam ne dafa feddale ko ak tëkku gi nga xam ne bu tar di nekk fii daalika ci nit di lépp di. Euh, julli quand même di xool ci kaw parce que bu nee la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama fi sala aw la tarji'u ilayhim wala seen bët yi du def dinañ arrêté di def de di julli di xool ci kaw asamaan si wala seen bët yi du dellu ci ñoom mu ne euh, waqad naqala waqad nuqila al ijma'u fi an-nahyi an mu ne te lii moom daal dinañuy toxal li nga xamante ne mooy consensus de tous les savants waaw que lii moom les tere la waaw l'Estera mu ne qaala al-Qaadi Iyaad mu ne al imaam al-Qaadi Iyaad ibn Maalik al-Maaliki rahimahullah moom nee na waxtalafu fi karaahati raf'i al-basar ila as-samaa fi ad-du'aa fi ghayri salaa léegi ci julli moom alhamdulilah ci lépp lañ ko tere waaw le fait que mu tudd nag ci hadiis Seydina kii bi Abu Hurayra bi ci fi du'aa la yabtahiyanna aqwaamun an raf'i absaarihim inda du'aa fi salaa loolu tekkiwul ne foofu kese la loolu leeral nañ léegi nag moom mu ñëw di ñu wax beneen mbir léegi imaam al-Qaadi Iyaad nag ne léegi boroom xam-xam yi wuti nañ que nit ki di ñaan yëkkati ay gëtëm di xool ah asamaan waaye foo xam ne li julli julli moom dañ koo si même bu dee nag julli la joo xam ne dañuy xunuut dañuy xunuut même période bi ñuy xunuut di ñaan. mais xanaa xadiis Seydina Abu Hurayra bi ñu wax léegi loolu la inda du'a jamono ñooy ñaan même jamono jooju amoo droit di ñaan par imam bi ngeen nekk ci kaaba ji après ngeen di xool ci kaw noonu di tiil non loolu loolu la yeneen bi ñu fàttali léegi wax noonu moo tax diine kenn du ko xam ne gis naa nit ñuy def ah. attention ah. faut a ngay xool euh, ñu lay walla taraawiix yi xew Makka nga gis ñenn di ko def nga jàpp ne loolu loolu la demee wala Medina wala de non loolu loolu doora loolu la yeneen saasam tere na ñooñu nañu arrêté li ñuy def sinon seen bët yi du dellu ci ñoom waaw léegi nag lii imaam al-Qaadi Iyaad di wax rahimahullah mooy waa en dehors de julli est-ce que nit comme ma toog nii rek comme ni ma toog nii di ñaan ah, di ñaan après yëkkati samay bët ci asamaan est loolu mën naa nekk wala déet comme que ci julli dañ koo tere mu ne loolu nag boroom xam-xam yi ah, waxtalaku wute nañ fii karaahati ci sib raf'il basari ila as-samaa fi du'a fi ghayri as-salaa yëkkati comme niñ la wax nii gët yi ci asamaan ci loo xam ne du julli mu ne fa karihahu Shurayh wa aaxarun mu ne Shurayh muy Shurayh al-qaadi juge wu juge la woon bu mag ah, ah, rahimahullah moom da koo sib ak ñeneen mu ne wa jawwazahu rahmatullah alayhi waaye nee na possible na dara newu ci al aksaru li ëpp ci boroom xam-xam yi ne lool bu dee ñaan la ci biti julli lool dara newu ci lool lu mën a nekk la wa qaalu ba pare ñu ne li anna sama qiblata ad-du'a kama anna al-ka'bata qiblata as-salah wala yunkaru raf'u al-absar ilayha kama la yukrahu raf'u al-yad <laughs> waaw qala allah ta'ala wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun waaw mu ne lo mu ne lan moo tax euh, kenn sibu ko te lool dara ci newul ndax ñoom ñi ëpp ñu ne parce que asamaan mooy xiblaay mooy ñaan xiblaay ñaankat ji ak ñaan mooy asamaan moo tax ah, comme ni nga xamante ne kaaba gi noonu la nekk xiblaay kiy julli moo tax mu ne kenn sibul nit ki buy ñaan bu boobaa yëkkati ay gëtëm ci kaw asamaan comme ni nga xamante ne sibuñu nit ki di yëkkati ay loxoom buy ñaan loolu masala raful <laughs> aydi loolu wax yi bon ay ay masala la ah. imaamul Buxaari sax bind na ci benn ko eh, bu ndaw <laughs> di wax ci rasu raful aydi imaamu Nawawi tamit du taxaw da ci yàggal ci yu mel noonu ci Minhaaj ak non ci ci ci ci ci al Majmuu voilà pour wane la loolu moom daa nekk yi nga xamante ne daa teer teer te daa leer ay mooy di ñaan loxo moom loolu moom daa nekk li nga xamante ne nii loolu hadith yi ci rot dañoo bari moom la imaamu Nawawi doon kii voilà doon doon wane ko non imaam al-Bukhari rahimahullah téereem boobu raf'ul aydi wala raf'ul aydi fi raf'ul aydi ci ñaan euh, léegi sauf que euh, bon loolu fi nga xam ne rek lañuy bañ euh, nit ki yëkkati loxo mooy imaam bi comme àjjuma voilà muy jiite àjjuma ñëw xutba bay ba bay ñaan nag ba ñëw di ñaan boobu imaam bi bu mu yëkkati loxoom waaw bu mu yëkkati loxoom di ñaan comme nit ñi déedéet waaw te tamit est nit ñi dañuy yëkkati seen loxo bu boobaa ak loolu loolu lépp ay wuute la waaye yëkkati loxo ci luñ joyal loolu mooy kenn sigu ko comme li imaam Nawawi wax nii wallahu ta'ala a'lam kon hadis baa ngi noonu kon loolu la kon boo gisee imaam Ibn Hazm moom yemul ne ci biir julli moom yëkkati sa bopp ci kaw daa di xool ci kaw yemul daa xaram kese mais yow sa julli day yàq ñeneen ñi nag moom àgguñu ci foofu kene euh, loolu day yàq julli ji wallahu taala alam léegi kon euh, hadis léegi nag mu teg ci beneen boo xamante ne beneen chapitre boo xam ne moom daanaka tamit ba léegi beneen mbir boo xam ne dañ koy tere ba léegi ci biir julli allahu